rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi' baabun fil yaqiini wat tawakkul as-saadis an Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu law annakum tawakkaluuna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimaasan wa taruuhu bitaanan rawaahu at-tirmidhi rahimahullahu wa qaala hadiithun hasan ma'naahu tadhhabu awwala an-nahaari khimaasan ay daamirata al-butuun ay daamirata al-butuun min al-juu' wa tarji'u aaxira an-nahaari bitaanan ay mumtali'ata al-butuun kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne as-saadisu hadis bii mooy hadis numéro euh, numéro sept voilà hadis numéro sept mooy nag hadis numéro soixante-dix-neuf ci ñun ah dañ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne an Umar bii mu ngi koy jëlee ci Seydina Umar Ibn al-Khattab wax nañ ay mbiram kero bi ñuy naan keroog bi mu tuubee dafa xeex ba doyoo ah <laughs> contrairement li bi mu bi mu tuubee waa Quraysh dañ ne ko lu tax ngay tuub xareek moom di xeex ak moom dafa dóoranteeg ay joon ak ñoom ay korpeñ ba ba sonn ba toog gaa yi tiim ko mu naan bu ma bu ma amoon ñaar wala ñett ah. doomu koon bàyyi yéen ne leen def leen lu leen neex ba góor ga ñëw daal di koy daal di ne gaa yi eh lan la ñu naan Ibnul Xattaab la lan la def mais sama dafa jeng génnul suñu dugg ci diine ju bees bi mu ne mu ne leen eh rajulun ixtaara li nafsihi ah <laughs> Uqba ibn Abi Mu'ayt wóoruma sax moom la vérifié ma ko mais <laughs> Uqba ibn Abi Mu'ayt la ah <laughs> léegi kilifaay Quraysh yooyu la mu rajul benn waay boo xam ne ixtaara li nafsihi mais tànnal na ci boppam li mu gëm léegi lan la jógaleen aywa gaa yi dem bàyyi ko <laughs> waaw Seydina <laughs> Omar waa moom ak waa Quraysh mënuñu woon a supporté wante waaw d'ailleurs bokk na laata muy tuub ñu gënoon a sonal ngëm yàlla yi damoo na Amr ibn Rabi'a daal di won wax waxam ju garaaw ja <laughs> laata Seydina Omar di tuub la mu waxoon soxnaam sa mu naan ko keroog bi ñuy waaj a dem Habasha euh, di gàddaay Seydina Omar ñëw fekk na Amir ne day dem euh, euh, kii am lu mu toppatoo ba mook soxnaam si ci xare bi yi ñu jëm ñu gàddaay gii mu am lu mu yóbbaale far Seydina Omar nag ñëw nag gis leen ñuy waajal soxna si mu xaw a daal ñeewante daal ci affaire yi quoi ci li leen dal nii léegi mu ñëw di ko wax naan ko Omar bi gis naa ko boo gisoon euh, Omar ibn al-Khattab moom de daanaka li ñu dal daal dina koy ñeewante lool waaw mu ne ko lan laa yuslimu alladhi ra'ayta waaj da ko mere ba bëggul woon a wax sax turam <laughs> waaw hatta yuslima <laughs> himaarul Khattabi <laughs> laa ilaaha illallah loolu rek di wane mu ne ki nga gis de dara la dul tuub lu dul la nga xamante ne nii mooy eh, eh, mbaabu alxatab wal iyaadu billah eh, daal di tuub loolu nag da ko waxe woon ci li nga xamante ne nii mooy ak mer ndax taayooyu li leen Seydina Umar radiyallahu taala anhu doon teg ci ay xeetu mbugal dafa taroon waaw kon nag Seydina Omar moom nga xam ne xalifa yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam comme quoi mujjee ñëw wala bokkoo ci ñu njëkk a dugg ci lislaam tekkiwul benn yoon que ne yow fii mu ne hein fii mu ne yow gaa yi ñoo la gën quoi waaw loolu bu ko nangu loolu gis nga foo ñëw mbooloo moo xamante ne ni mbooloom xam-xam la par exemple wala mbooloom baax la ak même affaire u àddina yi kese. nga mujjee ñëw bu bul gëm bu la gaaya fa yéen a fa njëkk ji di la di la xaw a góondi léeg-léeg ñuy nettali nettali yoo xam ne yow boobu daanaka yi yëpp taloo ko woon waaw ñenn ñi nag dañ koy def ngir góondi la ñeneen ñi rek dañuy nettali rek ñoom bon xooluñ ci yooyu yëpp voilà ngir wan la ne ñun dañ ciy nekk alors loolu du dara yow boo ñëwee xam-xam bii leen boole jàpp ci bul xool di wow fi jiit am benn complexe bu am benn complexe waaw dara fii waaw comment bu fi am benn complexe ay diw mii arab ah, Arabie saoudite la jàngee mais na génne na génne université Médina laa wax lu baax la mais waroo am benn complexe laa wax ci kanamam man nga dëkk fi am xam-xam boo xam ne moom mi nekkoon université bu bu bu bu roi Fahd amu ko waaw parce que noonu ñoo ëpp léeg-léeg ndax ñoom ñoo ëpp dévouement ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ ay kii waaye da leen a jaral xam-xam da leen a jaral malgré bu ñu wàccee lu mu guddi guddi wala lu ñu sonn sonn dinañ dem ci jàkka ji wala ci diw wala yoo xam ne dañ koy déglu muy ay njàngale ay sara hadis wala yu mel noonu ñooñu li ñuy dajale ci xam-xam mais gaa yi nekk ci université xaaj bi ñoo dajale lool xanaa waaja mel ni moom waaw waaji nekk ci université bi mel ni moom du yem rek ci li nga xam ne moom lay doon comme yor ay këyitam di di di xam-xam ko mu xam ne jaamu yàlla la sinon bu dul loolu a taxaw nii am mel euh, na nekk Dakar di jaay këriñ nekk ab baana baana nekk koo xam ne am menee bar waaye waaye ah. bés bu nekk am na loo xam ne da koo utal boppam ne xam-xam boobu moom foog mu ut ko kooku non moom xam-xam bi da koy jéem a mokkal waaw te yéenéem dafa sell ndax nekkul euh, épée wu Damoclès bi nga xam ne mooy ah bu ma jàngalawul duñ ma fay ak tamit université bi wala cadre boo xam ne lii la wala colloque yeeg yooyu nga xam ne affaire yépp recherche ba ngay kii rek laal fii laal fii laal fii bàyyi étudiants yi dem kii non moom day xóotal affaire yi moom day xóotal affaire waaw kon nag bul am benn complexe gis nga fay naa war nii biñ ñëwee ñun quarante personnes jiitu nañ ko te fan la mujje mooy deuxième personnage ginnaaw ginnaaw Seydina Abu Bakar waaw dafa ñëw rëbb tool na ba nekk deuxième personnage ci te biñ ñëwee quarante personnes jiitu nañ ko bi kooku bu complexe woon ak jàpp ne noonu moom moom moom non ku la nar a lool bañal bay ut la bañal kon mu an Umar jëleleen ci Seydina a radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu rasulallah mu man di dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne law annakum say bu doon ne yéen nit ñi tatawakkaluuna da ngeen di wàcceerlu ala Allah ci yàlla haqqa tawakkule dëgg dëgg ni ngeen wàcce ni ngeen war a wàcceerloo ci moom bu ngeen wàkkeerlu woon ci yàlla dëgg dëgg ni ngeen war a wàkkeerlu ci moom illa la razaqakum konoon te kon dina leen wërsëgal kama yarzuqu la razaqakum dina leen wërsëgal konoon te kon kama kenn ni nga xam yarzuqu toyra noonu la borom bi di wërsëgale picc yi njanaaw yi njanaaw yi lan mooy seen mbir tax du dañuy xëy gis nga bu ñuy génn seen tàgg yi di xëy ximaasan mooy dañuy xiif dara du nekk seen biir yi moo al imaam an mu ne maanaahu tazhabu awwal an-nahaar mooy bu bés bi di tàmbale rek di leer bi commencer ci la ñuy génn ximaasan mu ne ay daamirat al-butuun min al-juu' seen biir yi day day day vide biir yi dara du ci nekk ndax mu ne nag wa tarji'u taw du ximaasan wa taruuxu ba bare day dellu bu ngoonee ba muy ñibbiwaat ca tàgg ma ñoom picc yi picc yi bitaanan fekk seen biir yi fees waaw moo tax mu ne bitaanan ay mumtali'atal butuun mooy seen biir yi fees kon maanaahu wax nañ lii Imaam An-Nawawi wax ne maanaam mooy tazhabu awwalan nahaar day dem njaal deenu bëccëg gi ximaasan ay daamiratal butuun minal jumatar jon ay mumtali'atal butuun mu ne xadis bi rawaahu solo na ko al imaam at-Tirmidhi wa qaala mu ne xadisun la boo ne xadisun ah xasan bu baax la na ko noon al imaam ah, Ibn Maaja rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al jamii léegi ñu ñëwaat tuuti ci xadis bi xadis bi kon ñu ngi ci buntu bul fàttale ko buntu. am kóolute ci borom bi comme niñ gise woon bu bi yax paase bu sëy naa jaabir bi ak wàkkirlu ci borom bi waaw fii nag dañuy jàngal wàkkirlu mu ne xaqa bu ngeen wàkkirlu woon de ci yàlla dëgg-dëgg ni ngeen di wàkkirlu la mooy dëgg-dëgg ni ngeen di wàkkirlu mooy bu mu toq mukk ci seen ci seen xel yi kene wërsëg gi ngay am keneen am na ci loxo kene bu dul woon keneen bu dul woon daa wala dé wala wala diw du ma am dara déedéet loolu day denc ci sam xel waaw ba pare doo yem ci loolu mooy doo toog rek ne yàllaa may wërsëgal mais wàcceer lu dëgg dëgg borom yonent na saa saa ma ko tudd waaw moo tax moo ñu wan lan mooy dëgg dëgg wàcceer lu hakka tawakkuli mooy lan mooy mu ne picc yi ñoom noonu lañ mel waaw mooy tardu ximaasa gis nga bu ñuy xëy amul ci kenn ku ñu yaakaar ak dund ci yàlla rek moo tax bu ñu demee mais ba ñu wàcceerloo tooguñ seen tànk di xaar ñu ëndil leen déedéet dañoo wàcceerlu waaye def ay pas génn tardoo waaw mu xëy kon mooy booy wàcceerlu ci yàlla yow du doy rek nga ne wàcceerlu naa ci yàlla noonu toog waaw xanaa ci kaw nga respecté charte boo nee man damay toog du ma def dara di wàkkeelu ci yàlla mooy bul laaj waaw bul laaj ci sa làmmeñ waaye sa xaalis bu fi nekk yor xaalu koo xamante ne nii ku la gis yéene la sarax déedéet waaw kon te nga xamante ne sama dem ji may xëy di liggéeyi di uti lu may dunde kasbu rizq du loolooy tax ma am waaw seen dem yi ñëw yi du loolooy tax ma am de déedéet loolu mooy xaqa tawakkule borom bi kese laa waa wàccir waaye nag du tee may jóg ndax daa def ay asbab comme niñ ko leeraloon fan yee ay sabab yoo xamante ne boo bëggee dara dañ ciy jaar ma jaar ci waaye borom bi kese mooy ki nga xam ne mooy kiy def waaw borom bi kese mooy ki nga xamante ne moom la ñu yaakaar moom kese moo may wërsëgal ndax moo inna allaha huwa al razzaq dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa de huwa moom ar-Razzaq mooy wërsëgalaa koon bi waaw moom mooy wërsëgalaa koon bi dul quwwatil matin boroom kattan gu dëgër gi kon nag mooy wàkkiru dëgg dëgg wàkkiru sa xol da koy aj sa borom waaye yi mu teg ne lii ay asbaab la jaar leen nii nga daal di fay jaar eh, kon nag loolu la xadiis bii di wax kon ñu lëkkaale buntu bi mooy ah wàkkiru lu dax kontewul ak def ay topp jàpp ci sabab yi même bu dee ne sabab yi du jàpp nga ne bi ñoom ñoo lay ci ngay amee li ngay am wala ci ngay ñàkke li nga xam ne moo ngay ñàkk kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax xadiis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu mu ne as-sabi' mu ne as-sabi' an abi umaarata al-baraa ibni aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa fulaan izaa awayta ilaa firaashika faqul allaahumma aslamtu nafsii ilayka wa wajjahtu wajhii ilayka wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk laa malja wa laa manja minka illaa ilayk aamantu bikitaabika alladhii anzalta wa nabiyyika alladhii arsalta fa innaka in mitta min laylatika mitta ala al-fitra wa in asbahta asbahta xayran muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin fi saxiixayni an al-baraa'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa atayta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salaati ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله muy indi hadith numéro quatre-vingts waaye ci ñun mu ne waaye ci buntu bi mu ne as-sabi' mooy juróom-ñaareel bi mooy numéro sept mu ne an Abi Umaara mu ne mu ngi jële ci saxaaba bu naan Abu Umaara al-Baraa ibni Aazib di al-Baraa di doomi Aazib radiyallahu anhuma baayam saxaaba la <laughs> baayam moo na woon yeneen Abu Bakar fekk Abu Bakar radiyallahu anhu jamono yeneen saa saa ñëw fa ak teg mooy li ñuy teg ci gëléem ngir mu nooy mu jaay ko ko ba pare na ko muril bara digalal sa doom ji bara mu indil ma ko yóbbul ma ko kër ga mu ne ko du ma ko digal mukk foog fekk à condition yow Abu Bakr <laughs> nga daal di may nettali bi nga jógee ak yonent bi yonent bi ay saasaam bi mu jógee Makka ànd ak yow ngeen di gàddaay si seen yoon woow nga nettali ma ko ba pare ma dooram digal sama doom jaal bara mu indil la ko sëy <laughs> naa Abu Bakr nettali ko <laughs> Seynal Bara jàpp loolu nettali ko muy hadisul hijra yeneen tibaay saa salaam Seyna Abu Bakar mi nga xam ne koo fekk ku gaaw Allah nettali ko Seyna al ah, ah, Azib di bàyyi ah, moom al Bara moo tax radiyallahu anhu ba saxaaba la bàyyi xel. Azib am na dañ naan al Bara ibn Azib anhuma mu ne am qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa fulaan e yow diw waaw awayta ila firashika boo demee sa lal war a tëddi faqul na nga wax ngir tëddi ah boo pare ngir tëddi faqul na nga wax allahumma e eh, sa borom ci tur yu mag yeeg melo yu kawe yi aslamtu nafsi ilayk man daal jël naa sama bopp yépp sama bopp laa jël daal di koy jébbal ngir yow ngir rek man soumettre naa sama bopp ci say ndigal ak say tere waaw loolu lay tekki waaw mooy manoo ne man jébbal naa sama lépp ci borom bi ba pare yow bu diglee kenn du la ci gis bu teree kenn du la gis nga bàyyi déedéet aslamtu waj nafsi ilay daal dinaay jébbal sama bopp ilayka ci yow ba doo ma digal keneen bi ma digal ma bàyyi li ma digal di def lu keneen digal ak kooku ku ma man bi doon na waaw wa wajjatu wajhi ilay te daal dinaay wëlbati jëmale sama xar kanam ilay waaw jëmale naa sama xar kanam ci ci yow borom bi tabaaraka wa taala mooy yow rek laay xool yow rek laay gis yow rek laay xaar ana lan mooy sa ngërëm ma topp ko lan nga gërëmul ma sori ko wa fawwadtu amri ilayk te jël naa sama mbir yépp daal di la koy bàyyee la mu'minu ali firawna waxoon wa ufawwidu amri ila allah te jël naa samay mbir daal koy jox jëmal lépp jébbal naa ko borom bi ko moom samay mbir man aw ma dara la mooy lépp loo xam ne lu may dugg la lu may def wala lu may bàyyi wala lu may kii damaa war xam lan la ci borom bi bu ma ko xamee rek lépp lu ma jàppoon moo tax du ma jàpp sax bala maa jàpp dara il faut moo tax day laaj xam-xam ma xam d'abord bala maa def wala may yëkkati wala di teg waaw sama mbir yëpp sama soor waaw nan laay mujjee gaayaan may tëkkoo ak kii non loolu lépp sama man daal jël naa sama lépp jébbal la ko waaw waaw wa alja'tu dari ilayk waaw mu ne te jël naa wéer naa sama digg ginnaaw ilayka ci yow waaw ci yow laa ñëw ngir laqatu al aljaatu mooy boo ñëwee di laqatu ci sama gannaaw ki lépp ci yow ilayka ci yow borom bi damaa ñu ci yow laa ñëw di laqatu jël sama lépp borom bi ngir yaay ki nga xamante ni nii ah yow laa wiir samay mbir te ci yow laay ñëw làqu waaw man daal ci yow laay ñëw làqu wa alja'tu dhahri ilayk ci yow laay wàkkiiru ci yow laay sukkandiku ci sama mbir yépp waaw comme ni nga xam ne nit ki noonu lay sukkandikoo ci ndiggam ngir mën a dox waaye ngir mën xam nga bu amul digg du dox du taxaw sax du mën taxaw ndigg ndigg ku ko amul doon mën a taxaw noonu nga xam ne ndigg noonee la mel ci nit man nag jël naa sama lépp borom bi defal na loolu waaw wa alja'tu dhahri ilayk waaw mu ne raghbatan wa rahbatan ilayk loolu nag ma def mooy daf ah daf maa neex que ça soit affaire ya neex ma waaye que ça soit raxbatan bi am xemmeem ci sa ngërëm dama jël sama yëpp wàcceerlu ci yow di sukkandiku ci yow borom bi raxbatan ndax am xemmeem mu am sa sa sa ngërëm waaye wa raxbatan ilayk waaye di ragal di tiit sam sànj di tiit sam mbugal te xam ne bu ma la fi bàyyee di sukkandikoo ci keneen du ma am sa ngërëm waaye dina am sam sànj mu ne laa malja wala manja min kay laay layk laa malja amul nag fu di mën a dugg waaw manoo di làqu fenn walla man jaa amoo fooy dem di fa di fa utee fooy làqoo ngir am ñu la aar minka lu dul ne ci yow lay jóge illa minka mooy kenn man la mucc ci yow waaw kenn man jaa manuma ñu ñëw amul kenn koy dem di fa ut njariñ walla man jaa waaye amul kenn fooy ndaw ngir daal di rëcc minka ci yow borom bi boo amee boo boo nammalee nit kenn sam sañ illa ilayka lu dul di ko jaare ci yow waaw mooy fu waay mën a jaar déedéet borom bi yow kese yow kese la laa mal jaa wala man jaa minka illaa ilayka waaw lépp borom bi ngay jaar boo bëggee ay xéewal am fooy daw out fa refuge borom bi di la aar ci borom bi ngay jaar ci yàlla ngay jaar waaye boo bëggee rëcc ci borom bii ngay jaar Allahu akbar mu ngi noonu ci borom bi ngay jaar mu ngi noonu lépp loo bëgg daal boo bëggee gañe dara wala bëgg a mucc ci sànjum yàlla wala am ngërëmu yàlla mooy ne dangay jaar ci yàlla waaw manumaa dem di làqatu ci kenn lu dul ci yow waaye manumaa mucc ci yaw lu dul ci yow laay jaar waaw allahu akbar <laughs> léegi nag mu ne mu teg ci amantu bi kitaabika alladhi anzalt wàcce naa ñoo gëm naa sa téere muy alquran alladhi bi nga xam ne anzalta wàcce nga yonent ba ne saa paam mooy wax sëy nal baraa nay wax lii bu demee bay tëdd wa nabiyyika alladhi waaye gëm naa sa bi nga xamante ne nii moom nga yónni waaw <laughs> waaw mu ne ko boo waxee lii fa innaka yow de yow yow mu yow albara in mitta boo faatoo min laylatika boo waxee lii tëdd gaañu mitta ala al daal di ngay faatu ci li nga xamante ne moom la la borom bi moo ñëwoon mooy ngay dellu deng do kottu ci moom bi wommatu kottu ci moom waaw mooy yow jël nga sa lépp xanaa waxoo ne bi ngay tëdd léegi ne jël nga sa lépp jébbal ko borom bi kon boo faatoo yow faatoo nga li nga xam ne mooy fitratallahi allati fatara an-nasa alayha waaw daalika diinul waaw mooy diine yi jiw jub wé wëlif lépp dem ci borom bi waaw mu ne ko wayn asbahta bu dee borom bi nag defoo nga faatu nga daal di xëy mooy yeewu asabta xayra di jote yiw mooy borom bi dina defal yiw mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari al imaamu muslim ibnu al hajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko soloo waaye est ñoom kese la déedéet al imaamu Ahmad solo na ko ak seen mbokku taalibi ñoom ñële di al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii. <laughs> hadith bii nii dina ñëwaat ci hadith numéro huit cent quinze ak mille quatre cent soixante deux. yaa mille. mille moom ak seeguñ ci man waaw. non non ndànk ndànk la <laughs> mu ne wa fii riwaayatin fi saxiixayn am na ci beneen version bu xadis bii ñëwee nekk ci saxiixayn muy saxiix imaamul Buxaari ak saxiix al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima mu ne anil Baraa ba léegi ñuy jële ci sayyidina al Baraa mi ibn Aazib radiyallahu anhuma annahu mu ne yonente waaye daf maa wax rasuulullahi ndawal yàlla li daf maa wax ne ma idaa atayta madjaaka boo dikkalee sa lal bi nga xam ne fa ngay wéer sa ndigg fa ngay tëdd bala faa dikkal mooy moo tax wax ji du du du du fa ida atayta mabda'aka boo dikkalee sa lal fa tawadda da ngay ñëw ci lal bi di jàpp non <laughs> loolu dafa am sous-entendu <laughs> am na looy dégg amaa na nga jàpp wudu akali sala sa jàpp ñi ngay jàpp boo bëggee julli mooy bala ngaa dem ci ngay tëdd da ngay jàpp ba pare ñëw ngir tëdd mu ne summa toj summa toji ginnaaw gi nga tëdd ala ay man sa côté bi nga xamante ne mooy côté ndijoor waaw noonu li jullit bu xam li tëddee waaw doo dëfee na waaw moo tëdd nii sa biir bi féete ci lal bi nii waaw yeneen lay saa saa moo tax saxaaba ma nee damaa tëdd noonu ci jàkka ji yekk rek am ku ma ku ma kobos ak tànkam quoi mooy xaw maa laal ak tànkam ma tourné mu yonent bi sallallahu alayhi mu ne ma bul tëdd nii lii waa safara ñuy tëdd nii <laughs> waaw <laughs> waaye man noonu rek laay laay laay mën a nelawee man bu ma tëddee wet du ma mën a nelaw quoi il faut ma dëpp ñu ne noo affaire yi loolu mooy yow toppal sunna gis nga a def dina metti ndax miinoo ko xamoo ko woon waaye defal sa yàlla tax bu yàggee lool kese ngay man waaw ah, waaye bul toog rek yow ñu ne lii nga naan ko man parce kon du ma nelaw du may tëdd ay deux heures du ma mën nelaw alors que bu ma dëppoo rek man te saasa laay nelaw déedéet yeneen trois saa saa lool waa safar ñu tëddee noonu kon nag te bépp melo boo xam ne jullit bi daa war di moytu bi mel ni ñi nga xam ne ñoo ñu baaxul ñi da nga xam ne ñoo dem safara nañu mel attention ak nañuy nekk safara yow waroo ñëw di reproduire lu mel noonu fii ci àddina déedéet waaw kon nag mu ne ko kon mu ne ko summa taja na nga ginnaaw gi na nga tëdd ala shiqqikal ayman ci sa côté ndejoor waaw mooy sa wàll sa loxo bi nga xam ne mooy ndejoor moom ngay teg wetu waaw waqul te na nga wax léegi mu wax xadis bële mu ne wa zakara mu tudd nahwahu lu mel ni li mu tudd ci xadis li ci kaw summa qaala nee na yonent waaye saa saam nag da cee teg benn mbir ne ma waj'alhunna aaxira ma taqul na nga ko def yow bara li mujj li ngay wax waaw waaw mooy xam nga yonent waaye saa jàngale na ñaan yu bari comme booy tëdd nga jàng aayatul yu waaye nga jël ëpp ci sa loxo yi jàng qul wallahu ahad qul a laal yëpp ñetti yoon xam wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa aljatu wari ilayk wa rahbatan ilayk la malja wala man ja min kay lay lay amantu bi kitaabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta lii ngay mujjee wax mooy ñaan yëpp moo ci mujj après na nga tëdd waaw <laughs> moo tax Seynal Bara radiyallahu am na ci benn riwaay nee na yonent bi sallallahu alayhi daf ma ko wax ba pare ne ma rafetal ne ma waxal ma dégg waaw loolu dafa baax ci kiy jàngale. boo waxee jàngal waa ji nga ne ko ki ngay jàngal nga ne ko léegi ngir xool ne takk na dëgg dëgg xam-xam bi ni mu ko war a takkee nga ne ko taril ma gis loolu dañ ciy gise ne tari loolu sunna la waaw di tari hadith sunna la yonent lay saab saab ne ne ko <laughs> ne ko waxal ma dégg waaw nee na may wax ne te sëy nal bara benn yoon la ko dégg ah fii mu ne ñun est-ce que mokkal nañ affaire bi xam nga dégg nañ ko wax naa ko fi ñaari yoon kan moo ko mën a tari fay fay yow man ngaa waxaat affaire bu dee bokkul woon nga mokkal <laughs> ah <laughs> ah man ngay mokkaloon naa ko ma waaw kon yow taxul ñuy wax non koo xam ne mu ngi koy dóor dégg est que man ngaa répété waat affaire bi yoretu lay saa saam dag koo wax ne ko répétéel ma xool ne ko waxal ma xool saynal baraane allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa wa aldahtu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa amanja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta yonent bay sa sa ne ko déedéet <laughs> mooy wa bi nabiyyika seenal bara bi muy rewete dafa teg rasul ne wa bi rasulika alladhi arsalta te gëm naa sa ndaw sa yonent bi nga yónni nga xam ne yaa ko yeneen tubaab saa saa ne ko déedéet wa bi nabiyika ki ñu soloo waaw comme quoi dafa am ñaan yoo xam ne ni mu ñëwee lañ koy waxe waaw waaw xam nga sa aj ga labbayka allahumma labbayka yi est-ce que mën nañ cee yokk mën nañ cee yokk loolu lu tax ñu boroom xam-xam yi am ci ñoom ñu ne rahmatullahi que ne loolu mën naa nekk que ne Mawlaana Ibn Umar te jëlewoon nañ ko tamit ci baayam ay war rahbaa'u yooyu yëpp di ko ci yokk que loolu mën naa nekk mooy dañ ko doon wax te yonent bi saa saama nga fa woon mais am na yoo xam ne moom nii mu ñëwee nga koy waxe moo tax sëy na bara fii dim ne wa bi rasulika yonent bi saa dana ko déedéet wa bi nabiika waaw moo tax la rigueur dans la quête de la science waaw il faut ñu am benn rigueur waaw waaw mooy nekkuñ rek naan noo ko waxe baax na dëgg la xam nga xam nga ci xadiis yi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam benn la mais lii ñaan la koy bo nii la ko jàngale waaw lii nag moo tax ñi nga xam ne dañ ne di riwaaye xadiis ci maanaam manu la ne seen sukkandiku bu rëy la mooy yow xadiis bi jëloo baat ci yonent sallallahu alayhi wa sallam nettali mais da koo wax yow ak say baat mooy daal yow xam nga ne lii la wax nga utiliser say baati bopp am na ci borom xam-xam ñoo xam ne loolu noonu dañoo jàpp ne loolu noonu warul loolu waruñoo def loolu waaw waaw waaye <laughs> mooy daa am teqantal rek insha allah li ci gën a dëgër mooy li ñu la wax sànq dafa am yoo xam ne comme ñaan yeeg yii bu ko borom bi ñu wàccee noonu yeneen tubaab yi saa wax ko rawatina comme bii ah nañ ko waxee dañ ko waxee da parce que nabi ak rasul xam nga am na wuute mooy nabi yon suñu borom da ko yónni. da ko yónni amul benn yonent boo xam ne nab yi boo xam ne suñu borom yónnu ko mooy ñëwal toog rek yoo xam-xam bi toog loolu moom gënu la dëgër sauf que rasul day àndaale ko téere indi sharia bu bees alors que nab yi du indi sharia bu beex bu dee nab yi kese la loolu mooy li dina dëgër ci tekkantal bi tekkiwul ne nab yi kenn yónnu ko xanaa xanaa boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon way euh, yonent yi alayhi salaam dañuy woote jëme ci diine waaw yasira wala basfira wala tunafira waaw yeneen tubaab yi saa saa waxoon na ko Seydina Mu'aaz ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ar wa ardaahu wa ardaahu kon nag mu ne kon lii la léegi nag nañ ñëw euh, ci hadith bi wax nañ la ñu ko solo. ban lëkkaale la am ak buntu bii ñu nekk dañ naan lëkkaale bi bayyin dafa leer mooy nit ki daa war a jébbal léppam boroomam te ba ko defee la am kóolute ci moom moo tax wa fawwattu amri ilay koo amul ci moom kóolute yaqin doo ko bàyyi say mbir waaw moo tax mu'minu alu na keroog bi mu xamee ne lii mu wax amaana firawna kat daal di koy lijjanti mu ne wa ufawwidu amri ilay ilallah waaw yaa qawm waaw samay nit lan moo tax ma leen di woo jëme leen ci ci ci liñ jub wa tad'unani ila an-nar ah ma leen di woo jëme leen ci njub ci aljana yooyu ngeen may woo jëme ci safara te Firawna loolu offense la ci Firawna mais comme que <laughs> kilifa la woon <laughs> waaw Firawna non ma ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila ar-rashad <laughs> Firawna Firawna waaye jébbal mbiram yëpp borom bi mooy tiituma wax waxu dëgg ci kanamu koo xamante ne saaxibu sultaanin jaa'ir borom koo xamante ne nii pouvoir la boo xam ne dafa dëng ngay wax dëgg ci kanamam waaw te ñooñu ñoo leen tubaab saa saa am tànk dina gaayoon kon di wàkkeerlu ci borom bi am kóolute ci borom bi waaw ba xam ne amul lu may rëcce amul lu may amee ndam ci dara. waaye lu may rëcc lu dul ci borom bi laay jaar kon awma keneen waaw illa ilayk waaw kon nag mu ngi noonu kon nag ah ñaan bii lu am am solo la boo tëdd wax nañ la nga nekk li ngay mujjee wax waaw li ngay mujjee wax yeneen ñaan yépp waxuñ la nga bàyyi yeneen yépp di wax bii kese mooy waxal yeneen yi mais defal bii mooy mujj moo tax mu ne ko waj'alhunna aaxira ma taqul te nga def lépp